alimamu alhafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu wëndi nag mu ngi ci suñu fin yaari hadis yi nga xam ne ñoo jeexal suñu bunt bi nga xam ne am na solo di wax chapitre deux cent douze baabu fadli qiyaamil layl hadis mille cent quatre-vingt-cinq mu ne wan Aïsata radiyallahu taala anha anna an-nabiyya sallallahu ida nacasa axadukum fi lsolati falyarqud xatta yadhaba anhu nnawm fa inna axadakum ida salla wahuwa naacisun lacallahu yadhabu yastaghfiru allaha fa yasubba nafsahu muttafaqun alayhi kon al imaamu alxafiz wannawawiyu mu indi xadis bi nga xam ne moom la ci teg muy xadis 1185 mu ne waan aishata mu ne mu ngi jële ci sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha as-siddiqatu binti siddiqi radiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya kana yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam qaala neena idaa na'asa bu dajjantoo ahadukum fi salaa mooy waajoo xamante ne nii dafa nekk di somnole waaw mooy duggagul dëgg-dëgg ci nelaw yi mais mu ngi ci buntu frontière frontière u nelaw waaw commencé na taxaw daal di julli commencé di dajjantu waaw waaw léeg-léeg mu mel ni ku waaja a daanu boo xoolee ne gis ko mu ne nii dem bay waaja a daanu fal yarqut kooku na dem tëddi waaw na arrêté kii bi daal di dem tëddi te noppale ko ci xatta ba ni nga xam ne yazhaba lay demeem anhu wëllif ko an naw mu nelaw bi nga xam ne moo koy gaaral waaw mooy mu ngi nii ci frontière bi daanaka dugg na ci fa inna ahadakum ndax kenn ci yéen kat ida salla bu jullee wa huwa fekk mu ngi nekk di dajjantu di somnole la'allahu amaana yazhabu mu dem yastaghfirullah ci biir julli ji bëgg ñaan yàlla mu jéggal ko sàkku njéggalam fa yasubba nafsa mu daal di ŋàññi boppam mooy ñaanal yàlla le contraire bëgg wax astaghfir wa yàlla yàlla nag ma jéggal mu ñaanal bo yàlla yàlla nag ma buggal xam nga loolu moom mooy garaaw na mooy ŋàññ na boppam waaw muttafaqun alayhi <laughs> waaw <laughs> mu ne xadiis bi al imaamu al bukaari ak imaamu muslim wa abu xuseyn bokk nañ ko solo hmm? xadiis bi nag dañ naan la romboon na xadiis mille quatre cents mais non ah mille quatre cent <laughs> quatre cent ak cinquante ci ñu ngi mille cent quatre-vingt-cinq non mooy cent quarante-sept lañ ko gise woon ah ah loolu mu ngi ko doon baabun fil iqtisaad fil ibaada chapitre quatorze wa an Aïshata radiyallahu anha anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba ba ni mu jeex waxoon nañ ne dina ñëw hadith mille cent quatre-vingt-cinq walillahi alhamdu wal minna moo nekk nii loolu kon nag dañ naan la vay boo degee biir mi ndax wax naa la waxati la newoo fi <laughs> mooy kon lépp loo xam ne moom lañ ci bëggoon a waroon a wax wax nañ ko ci boobale dañ koy delluwaat masala yi nga xam ne moo te moo xadis bi ci tegu daanaka ñoo bokk lu ñuy wax mais comme que bii bi ci tegu moom gisuñu ko woon dinañ am lu ñu ci répété waat tuuti mais bii dara lañ ci dul waxaat xanaa rek lëkkaale bi mooy guddi guddi nag li muy am am am am solo solo solo solo solo boo sonnee na nga noppale ko ci waaw bul ne waaw yow yaa ngi liggéey escanté wu parce que julli guddi boo ko bëggee def daal yoo xam ne fokk fokk fokk nga nga matuwaay yoo xam da nga koy def de waaw mooy manoo nekk bëccëg gi yëpp nga teg ci loo xam dalay escanté amul benn coon noflaay booy amul sieste amul dara amul kii ba pare bëgg ji lool day jafe de waaw yow nga xam ne boo yow booy julli gee rek yaa ngi commencé dajjantu yow xam nga ne boo moytuwul te say nelaw daa xut te yow ay sept ngay nelaw ngir nelaw yu jaar yoon lool bu dee ne reposé woo benn teg sa yenn coono yi sa bopp yenn ngardaaj yoo yenn coono yi boo moyul doo ko jóg daa am noo koy waajale gisoon nañ ko ci masaalik bi walillahi alhamdu wal minna hein kon loolu il faut ñu ci euh, bàyyi xel quoi sinon day xaw a compliqué de voilà léegi kon mooy loon sonn nag bu dee coono daf laa gaaral baal waaw baal te dinañ gis ci benn xadis bi biy wax la même chose est ce que waa loolu farata nag ah léegi boo doon julli farata nag après lii dal na parce que quand même guddi gi mën naa nekk géeya ah comme que gars yi yow neen yeneen saa salaam tatajaafaa junuubuhum loolu ci ñi doon xaar julli timis la doon xaar gee ci ñoom la wàccoon. waa mais man bu ma ñëwee nag ma gëmëntu noonu taxaw di julli après di gëmëntu di waa di nelaw nu may def. ñene waaw loolu dinañ ci ñëw léegi ci masala bi ci beneen xadis bi nga xam ne moo ci tegu kon mooy ngëneel yi muy am yëpp yow bu dee ne yow mii noon nga ko def tay nag nga sonn demal nga reposer wu waaw bu fàtte la ko ci jotaay bi ñu weesu ida euh, voilà li nga xam ne moom la ko borom bi da koy defal fayam bu jaam feebaree wala moo dem tukki boroom bi da koy fay comme si fayu la nga xam ne moom la doon def fekk mu wér fekk mu nekk këram tukkiwul wallahu taala alam euh, kon mu ngi noonu wala nga nelaw yi après bu dee comme julli guddi mooy lool loo xam ne man nga ko fay ndax yeneen saa salaam gis nañ ci hadis ba la nga xam ne moom bu ko masoona ida fatatu mille cent quatre-vingt-un bu sayyidatu ba léegi radiyallahu anha bu ko rawoon salaat as-salaatu min al-layli min waja'in aw ghayri salla min an-nahaari sintay ashara raka fexeel ci bëccëg gi nga fexe ko dab dabaatal te waxoon na la boo ko jullee képp ko am xisbam wala loo xam ne moom la doon taxaw ci ay julli yi doon def ak njàng moo xam ne lu mu consacré la woon ci alquran ci julli yi muy def bu ko defee diggante salaatul faj rek euh, fajar ak zuhru dañ ko koy bindal comme ci da ko defoon ci guddi yooyu yëpp am nga foo ko mën a rattrapé léegi nag mu def nga ne ma ba léegi tontoogoom ma ne la waaw wax naa la ko bu dee farata nag ñu ne la lool dinañ ci ñëw te lool moo ñuy yóbbu ci xadiis bi ci tegu te mooy dernier xadiis ci suñu bunt bi walillahi alhamdu wal minna al imaam al haafid an-Nawawi rahimahullahu ta'ala al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ñëw lil hadiis mille cent quatre-vingt-six mu ne wa an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa qaama ahadukum minal layli fasta'jama al-qur'aanu alaa lisaanihi falam yadri maa yaquulu falyadtaji' rawahu muslim rahimahullahu taala kon al imamu alhafiz mu andi le DRD DR dernière ci suñu buntu bi vingt-sept hadis yi ñu matal ko walillahi alhamdu wal minna mu ne waan abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi sal radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala rasulullahi mu ne qaala wax na rasulullahi di ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama ida qaama mu ne bu kenn ci yéen taxawee ahadukum kenn ci yéen ila qaama taxaw ahadukum kenn ci yéen min al li ci guddi fastajama alqur'anu ala lisaani alqur'an ji lëbëjoo ci gémmiñ gi mooy xamatul lan lay wax làmmiñ gi gëmmentu gi tax na làmmiñ yu mel ne loolu damm mel ne ku naan téeméeri butéel <laughs> mel ni la nekkoon arab ci moom mu leer nañ woy laaj wax ju leer mujj nekk loo xam ne bu koy wax kenn du xam ne kii nan la wax fii mu ne bu tawee faatiha yow nga nekk ci mi day font wala lu ko dal day jawal day jaaxase xaraf yi jaxase leen ña kii yëpp mbiri daal di jaxasoo ci làmmiñ bi hmm? mu ne bu lool nag amee lu muy def alquran ji ba leeratul ci bu koy jàng ci làmmiñam falam yadri xamul sax moom maa yaqulu lu muy wax fal yadtañax na dem tëddi waay waaw mu ne rawahu hadis bi soroo na ko muslimun al imaamu abul husayn rahmatullah alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom dong ko solo ñu ne la sëriñam jiitu woon na ko al imaam Ahmad rahmatullah alayhi mbokku taalibe mi solo na ko al imaam Abu Dawud rahimahullah naka noonu al imaam Ibn Maaja rahmatullahi alayhim al imaamu Muslim benn bërëb la ko indi kitaabul masaajidi wa mawaadi'i salaa baabu amri man na'asa fi salaati an yarquda aw yaquda aw yaquda hatta yadhhaba anhu dhalik hadis boobu moom hadis biñ jóge noonu la ko rangalee hadis Sayyidatu Aisha bi la njëkk doortee ceg hadis bi bi sayyidina Abu Hurayra imam Muslim ci sahih bi mu ne wa haddathana Muhammad ibn Rafi' mu ne te nettalañu suñu sëriñ de Muhammad ibn Rafi' de Muhammad ibn Rafi' ibn Abi Zayd Sabur al-Qushayri az-Zahid an-Naysaburi Abu Abdillah gane àddina la côté 170 ci génn àddina la 245 rahmatullahi alayhi qala haddathana Abdurrazzaq mu nekk ñu nettama Abdurrazzaq de Abdurrazzaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyari mawla Abu Bakr as-San'aaniyu euh, al-Himyari mawlaahum al-Yamaaniyu gane addina la 126 génn addina la 211 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Ma'mar mu ne ki nga tama Ma'mar di Ma'mar ibn Raashid al-Azdi al-Haddaani Abu Urwa génn addina la 150 rahmatullahi alayhi moom nag muy gane woon addina moom euh, euh, ki nga xam ne mooy Ma'mar Euh, année quatre-vingt-seize mooy nga moom ay cinquante-quatre ans la dund waaw quatre àddina am na sax ñu ne euh, moom cent cinquante moo gën a dëgër ci li génn àddina rahmatullahi alayhi an Hammaam ibn Munabbih mu jële ci Hammaam ibn Munabbih ibn Kaamil Abu Uqba al sadani al-Abnawi rahimahullah moom génn àddina la 132 rahmatullahi alayhi qaala mu ne hada lii benn kayit la woon benn quraan kay boo xam ne da ci bindoon ay hadis yu mu jële ci Seydina Abu Hurayra mu ne hada lii ma hadathana li nga xam ne bokk na ci li nga xam ne moom la ñu nettali Abu Hurayrata Seydina Abu Hurayra al-Hafizu ad-Dawsi al-Yamani radiyallahu anhu an Muhammadin rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jële ci yonent bi nga xam ne mooy Muhammad ëpp lu muy sant ci jaam yi boroomam waaye moom la boroomam gën a sant te jaam yépp mooy ki nga xam ne moo gën a rango ay qualité yuñ koy sante rasulillahi di ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama fa zakara ahaditha minha mu tudd ay hadis ab kayi la woon xam da ci dañ lépp lu ay hadis yu ko Abu Hurayra daal di woon euh, dicté voilà léegi nag ci lay tibbe di wax noo ne fa zakara ahaditha mu tudd ay hadis minha bokk na ci wa qaala rasulullah te yooyu euh, këli Abdurrazzaq da ko indi lépp lu indi ci musannafam hmm? rahmatullah alayhi mu ne mu ne fa zakara ahadisa mu tudday hadis minha bokk na ci wa qaala rasulullahi mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na ida qaama ahadukum min al-layli fastajama al-qur'anu ah, ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyattaji' voilà mu ngi ne <laughs> léegi kon hadis baa ngi nii nii la ko al imamu abu abul husayn muslim ibn al-hajjaj rahmatullahi alayhi daal di wax ah. mu ngi noonu kon xadiis bii nii comme bi ñu génn yonent bi alayhi salaatu salaam di ñu xamal que ni gis nga julli guddi li muy am am njariñ am ngëneel yépp boo ñëwee ba xamatoo looy wax dajjentu di la sonal dama la nga tëj yi bala nga nekk fi doon ñaan doon doon doon doon ñaanal sa bopp far ñaan yàlla ci sa kaw waaw doon ñaan yàlla ngir mu jéggal la far nga ñaan yàlla nag mu daal di lay xelal mooy yasubbu nafsa comme xadiis bële bu sayyidatu Aisha bi abdullah kon moo tax diine ji amul fi teengal yooyu eh, waaye après bu dee dangaa ngaa gëmmentu nag waaye yow arrêtéel nga naan lan continuer ah loolu dara ci nekk <laughs> waaw léegi nag eh, kon loolu la mooy que ne mbir yi eh, amul laa ay ay force ay mbir solution yu impossible yooyu ak lu difficile yooyu bu dee mënatoo demal nga sëddi voilà borom bi nag xam na li nga xamante ne nii mooy li nekk ci xolu nit ki ak la yéeneem tollu al imaam al haafiz al iraaqi mu ne zawaahirul ahaadiis taqtadii wujuubu zaalik mu ne li feeñ nag ci xadiis yi day wane ne lii yoneen saa salaam ne képp koo xam ne yow yaa ngi ci xaal bii ba xamatoo sax falam yadri maa yaqul xamatoo sax waa ji xamatul lan lay wax na dem tëddi mu ne loolu nag li digle bii li ci feeñ day wane ne lii farata la ah. waaw mu arrêté waaw mu ne fa amma min haythul maana ci côté maana bi fa in fa in kaana nu'aasu xafiifan bi haythu ya'lamu al musalli an-naa'is annahu ata bi waajibaati salaa fa innahu fa inna salaatahu saxiixa mu ne lool mooy ci côté maanaa bi mais bu dee ne kii nelaw nelaw yi dajjant yu mooy dajjant yi quoi yu woyof la boo xam ne moom nii julli tey dajjantu moom bon conscient na xam na ne mu ngi def farata yi li muy tari xam na ko kooku julleem wér na kooku julleem wér na kooku fala yajibu warul ci moom alayhi al-xuruj minha muy génn ci julli ji waaye wa in kaana bi haythu la ya'lamu ma ata bihi min al-waajibaat bu dee ne dafa dem ba àgg stade boo xam ne xamatul est-ce que ban farata la def xamatul lan la tari xamatul lu muy tari ndax nelaw yi fa salaatu ghayru sahih kooku moom xa saxiixa kooku julleem wérul kooku fa yaji bu day war ci moom alxuruju minha mu génn ci julli waaw thumma in dhahaba anhu an-nawmu bi am bi eh, eh, amrin axar ghayru al-ittija' min tabarrudin bima aw ghayri dhalik fala shakka annahu la yajibu dhalik waaw mu ne waaye nag kooku kon day war mu génn léegi nag bu dee ne nelaw yi dafa dem leneen yóbbu nelaw yi mooy yeneen saa sam dane ku lool dal demal nga tëddi léegi nag bu dee ne bi mu baree ci julli ji wala book dafa dem ah, xaw ma mu ne kii rek am ko sotti ndox <laughs> ndox mu sedd <laughs> wala mu ñëwoon bi eh, xaw ma daal ndox mu sedd wala mu génn foofu rek ndeke dafa doon jullee moo nugg mu génn rek ab seddaay dal koy dugg rek mu yeewu mu ne kooku moom de toute façon nelaw ya dem na kooku taxul ñuy wax kenn du ko na léegi nag par force nga tëddi parce que tëddi la la doon saa sa la wax lépp lu dindi nelaw yi daal loolu baax na tëddi nag mooy li gën a tedd euh, ci booy euh, nekk ku dëmmentu te tëdd sa ndejoor waaw kon bu boobaa bu dee daa jekk rek fi muy dëjantoo gaa yi ubbi fenêtre bi rek benn sedd bu dugg ab cóolóori wala sedd daal di koy dugg bu dee jamonoy seddaay la tàngoor la mu sedd sedd bi daal di koy yee kooku kenn du ko ne daggal sa julli ji kooku doy na day continuer waaw li annahu wasilatun ila dhihab an-nawm ndax lool ab esel la lu tax nelaw ya dem waqad zahabata dem na kon jarul muy dagg julli ji di dem naan day tëddi waaw ndax fa in fa in xasala al maqsad saqatatil wasail la ñu soxla kay bu dee am na mais moyen yañ la wax nga def ko ngir man koo jote mais am na ba pare loo koy doyee doyeeti wa in lam yasab bu dee na nag bon ubbi nañ mu xaw a sedd waaye waa ji ba léegi mu ngi dajantu ah kon nag illaa eh, yasab dalika illaa bil istijaa bu dee ne naw yu dem lu waa ji moom toolu na foo xam ne yi yëpp yeewu ko kooku moom lu dul nelaw na dem tëddi wajaba alayhi day war ci moom li annahu muqaddamatun lil waajib voilà kon léegi nag mu ne euh, loolu la al imaam ki nga xam ne al al al iraqi al imaam al qaadi Iyaad mu ne lii nag mooy ki nga xam ne léegi nag mooy laaj bi nga doon laaj léegi waa léegi yow yii yëpp c'est bon man comprendre naa waa léegi bu dee farata la nag bu dee man jullit farata la joo xamante ne nii Euh, parce que bon dee comme li ma la waxoon léegi muy waaji di dajjant moom da koy arrêté wala déet imam al-Qadi Iyad mu ne fa in inna man i'tarahu dhalika fi al-farida wa kana fi waqti sa'a lazimahu an yaf'ala mithla dhalik mu ne bu dee nit ki lii da koo dal fekk farata la doon julli bu nekkee ci waxtu woo xam ne waxtu wu gudd la comme géeri yow bi géeri jotee nga commencé def loolu mais man nga fee tëddi booy dem nag na nga réveillé wala wax ku la yee waaw nga xool ne moo man bu ma tëddee par exemple trente minutes wala quarante minutes wala deux heures de temps sax dina baax nga régler sa rek deux heures temps mu yee la wala nga wax nit mu yee la voilà ay faut nga jël motuwaay yooyu mu ne bu dee loolu la farata la waxtu yu gudd kooku li war mooy mu def li li yoneen saa salaam wax na dem julli na dem tëdd waaw wayanaamu mu nelawi hatta yatafarrahu li salaa ba ni mi nga xam ne ci hatta yatafarraha ba ni muy mën a nag nekk koo xam ne pare na ngir julli yoo xam ne loolu du ko ci fekkal du ko ci fekk hmm? kon imaam al-Iraqi moo doon nettali waxu imaam al-Qadi Iyad bi mu ne nii la jeexe mu ne boo gisee lii imaam al-Qadi Iyad al-Maliki dafay mbir mi nag farat lay doon ci waa ji kanta doom ji di waliyu diin moom al-Iraqi rahimahullah mu ne li feeñ mooy xamlul amri fi daalika ala al-istihbaab mutlaqan mooy digle gi yoneen saa saa ne na tuddi dañ koy yen ci luñ joyal li nga xam ne mooy ci luñ sopp loolu mooy wama daaman nu'aasu xafiifan fekk mooy li baayam wax sorewul que ne fekk li nga xam ne mooy dajjant bu nekk lu woyof fala wajha lil wujub bu boobaa soxlawuñ loo xam ne ko naan farata la waaye wa in istadda nu'aasu inqata'a as-salaat bu nee nag moom non sa waay gëmmentu yi dafa tara sa waay julleem ji béréer la ci yëgatut fii mu ne ciy nelaw yu métti la nekk ñoo xoog day dagg julli ji li shiddatihi ndax taruk li nga xam ne mooy nelaw yi mu nekk fala yahtaju ila ija xat kooku moom hmm? mu ne mooy bu nelaw yi taree du way ma ne nelaw ya ci boppam ñoo dog ñoo dog julli ci voilà kooku soxlawul muy dog waaye waaye bu boobaa <laughs> loolu dootul fa innahu yaxsulu bi ghayri ikhtiyar al musalli bu dee dem na mooy li bàyyam doon wax rek boo demee yow wax xamatoo li ngay julli xamatoo ndax farat laa def xamatoo sax li ngay tari mooy lan de toute façon yow sa julli baaxatul waaw loolu moom amoo ci benn choix la la doom ji wax wala yu diin ma ne loolu moom amoo ci benn choix day yàqu <laughs> waaw waaye de toute façon li nga xam ne mooy ku àgg stade boobu moom par force kooku liw far war ci moom da koy da koy dindi voilà loolu day day arrêté affaire yi léegi nag mu des nga ne ma kaay ma ne la kaay ñu gën cee dugg ci mbir mi xam nga al imaamu Maalik rahimahullah moom dafa jàpp ne affaire bii nii ci lii la quoi mooy lii nii euh, parce que leen saa salaam naasa en général lool ki muy dal mooy julli guddi te kon lii naafila lay wax voilà <laughs> waaw mooy mbir mi non julli guddi la quoi mais du farata yi waaw te lool imaamu Malik mu ngi koy nettali ci imaamu euh, imaam al-Qadi Iyad jële ko ci imaam Malik ak mbooloo ci boroom xam-xam yi que ne bi dañ koy yenn julli guddi la ndax li ëpp li nga xam ne ci la la new nelaw di noote loolu mooy ci gudd gi lay loolu euh, euh, lu ama am solo la léegi nag mu des <laughs> eh, kon nga ngay gis ne kon wax ji dañoo yenn mbir mi ne li yoneen saa sam di wax ci xadis bi mooy julli guddi waaw mooy ida qaama ahadukum min al layli bu kenn ci yéen jógee ci guddi gi waaye nag sauf que euh, boo seetloo maanaa bi mooy loolu man na xew fu dul julli guddi ah waaw la te tamit mën na xew ci loo xam ne du fa du naafila ah, farata la sauf que moo tax ñeneen yi ku mel ni Shafi'i yi te ñoom imaam euh, an-Nawawi rahmatullah alayhi mu koy wax euh, que ñun lool mooy suñu mazhab ak jumhurul ulama que ne lii amun fi salaatil fard wan nafli waaw que ne non lool du lu ñu yan ci wàllu julli naafile kese ah dañ koy yen ci julli joo xam ne faratal ak bu naafila fii layli wan nahaar waaw non ci guddeeg bëccëg a yen guddeeg bëccëg moo ci yen parce que gëmmantu wam mën na la dal sax man na la dal julli tisbaar nga gëmmentu gëmmentu koo xam ne yow bi na taxawee di julli xamoo looy wax léegi bu boobaa lu ñuy wax waa ji kon affaire bi non léegi nga ne leen mais bon lan moo tax kon hadis bi wax ci kuy julli guddi parce que affaire bi ida qaama waaw loolu al imaamu Maalik rahmatullah alayhi ida qaama ahadukum min a layl ci guddi gi loolu waxul ba cëgg ñu ne lool lool lool mafhumul ghalib la voilà mooy li ëpp lu lool di dalaal nit ki mooy ci guddi la lool moo tax yonent bi saa saa waxe lool sa xam nañ ne mafhumul ghalib la lool loolu du mafhum bu dëgër waaw inna al amra ida xaraja maxraja al gaalibi la yu'tabaru mafhuma loolu règle la bu ñëpp xam waaw mooy mbir moo xamante ne ni dañ koo wax comme ni nga xamante ni li ëpp selon li ëpp li muy xew lañ waxee noonu loolu manoo cee tegtaloo kenn du jàppe ne ah kon contraire bi day wane ne kon loolu bokk ci déedéet waaw loolu bari na voilà kon affaire bu mu ngi noonu waaw waaw buñ ne allocation yi pour les français loolu tekkiwul ne étranger bi nga xam ne daa nekk ci France am fi li nga xamante ne CAF waa CAF pour les français lool la gouvernement bi di wax ak yooyu mais loolu parce que yi ñoo ëpp ça ne veut boo nekkee étranger yow amoo droit ci am CAF waaw muy dimbal yi nga xam ne moom la caisse de l'assurance maladie familiale di joxe loolu am nga ci kay même bu dee ne doo français waaye am na kay kayit ci dëkk bi kon loolu dañoo waxee naan les français parce ëpp loolu lañ kon manoo cee génn étranger bi ci bool mafhum boobu ak tamit war a baa ibukumul laati fi hujurikum la alquran doon wax waaw naan bokk na ci jigéen ñi ñu leen xaraamal ngeen denc leen mooy jigéen ñi nga xamante ne nii da a denc seen yaay ñoom ñu ëndaale leen seen doom yu jigéen joojee ca seen néeg ya léegi loolu manoo ne ndax li ëpp jigéen ñi bu ñu amee doom di sëy dañuy yóbbaale seen doom yi ñu am léegi manoo ne ah comme que nag ba mu ñëwee di sëy si moom indiwul doomam jooy jële kon doomam jëm indiwul bu jigéen ba man man naa koo denc man mi jëkkëram déedéet kon loolu la ko loolu dafa am solo kon <laughs> lii day laal salaatul fard ak nafli ah lépp lay laal mooy farata loolu mooy li nga xam ne gën a léegi nag nga ne ma waa léegi xaaral waaw loolu dégg na léegi jàpp nañ yow kon ci kaw da ngaa jàpp ne li waa li imaamu Shaafi an-Nawawi wax ne mazhabu Shaafi'i ak jumhur que ne lii am la. ci bépp julli farata ak naafila boo contrairement ak li imaam al-Qaadi Iyaad nettali ci imaamu Maalik ak mbooloo ci boroom xam-xam kën a loolu salaatul layli la waaw julli guddi la naafila la yoon léegi man am naa sama laaj ba ma la waxoon sànq fee ba léegi moom laa lay waxaat mooy ma ne waa léegi bu dee ne man ah julli guddi la waaw léegi mooy waa léegi bu dee farata la. mu nekk waxtu woo xamante ne dafa xat mu nekk waxtu woo xamante ne nii dafa xat waaw mooy man man dafa xat waxtu wi dafa xat nga xam ne eh, nga xam ne mooy mbir mi waxtu wi daa xat waxtu wi dafa xat ba man manuma fee bu ma daggee sama julli tàkkusaan de laa doon julli man damaa sonn nekk ci lii waaye ba amoon mais ba jóg dem bay julli commencé gëmmentu mais bu ma fi nelawee sawaay timis bi day dugg ah léegi nooy def <laughs> al imam waliyuddin al iraqi rahimahullah nañu nañu li nga xam ne lii nag mahallu hadha al amri ma idha lam yakun fi faridatin qad daqa waqtuha non yeneen saa sam lii mu wax mooy bu dee daa nekk farata boo xam ne waxtoom xatul comme exemple bii nga joxe fa in daqa al waqtu fa in lam yabqa minhu zamanun eh, yasa'u salatu al fard fa laysa al khuruj minha non <laughs> non ne amul xam ne mën na fee nelawi wala euh, reposer wu ñëwaat kooku amul droit bu booba amul génn ci julli ji non bu ci bu ci génnee sa waay waay yow non <laughs> waaw mu ne na noonu la ko imaam al qaadi daal di al iyaad di yen ne lii la lii mooy dëgg ah du du amul droit di dagg julli ji bu boobaa waaw mu ne imaam al qaadi iyaad ne innahu yusalli man wayu jaahidu nafsa di fexe nag di xeex ak boppam ak ak ak dajjant googu ak gëmmentu googu wayu daafi'u nawma juhda lu mu man ci ci ay kàttanam na ko def ngir mën a jañanteeg nelaw yi <laughs> waaw waaw summa in tahaqqaqa annahu addaaha wa aqila ajzaatu wa illaa aadaha bu dee nag ah def na loolu def ay effort ngir jañanteeg nelaw yi mu gis ne joxe na ko te fàttale ko na te bàyyi na xel mooy conscient na ci nam ko doon joxe loolu dina ko doy sinon julli yool da koy reprendre temps bu dee yaay julli ko ba kenn du na ko dagg ko parce que julli bu booy dagg waaye yow timis gi après mais après comme que yëngu ci dara xamul ndax jàng na faatiha sax xamul ndax doon naru koo xamul sax ñaata bak ko nañ naan ko yé après nañ ko baabuwaat en tout cas yow bu ko defee yow le fait que kenn du la teg na la yow julli woo woon à l'heure parce que doon nga def mais comme que ba nga koy def xaal ba nga newee woon mayu la ko ndax sa xel àndatuloo ak yow xamatoo woon ndax nelaw yu bari mais dañ naan la léegi reprendre ko mais kenn du la demal nga tëddi voilà <laughs> waaw ah al imaam al xaafis al iraaqi na nag rahmatullah alayhi ne nag lii nga xamante ne moom la imaam al qaadi Iyaad wax de mooy dox ak yu qawaa'idu mazhabina suñu mazhab ñun Shaafi'i yi kamaa fii mas'alati maa idaa quddima at-ta'aam mu ne comme mas'ala bi nga xam ne bu ñu tegee plat bi ñu war a reer wala ñu war a ndogu bu dee ñooy ndogu après ñu war a julli waaye nag mu des wa qad baqiya min al waqti maa yasahu qadru salaat loo xam ne mooy yow. bi reer bi pare wala bi ñuy teg añ bi wóor na laax li des ci julli bi waxtu julli bi lu ñu fi jullee kesee fi des nekk fi moom di raxasoo ko lekk di lekk ko wala ku kudd lool lool buñ ko fi defee waxtu yi day génn léegi nu ñuy def <laughs> mu ne wa fii wajhun hakaahu mu ne lii mooy doxal mooy boobaa dañuy julli ah voilà mu ne am na benn wàll boo xam ne mu tawal lii nettali na ko ci suñu mbokk annahu yaqulu wa in xarajal waqt ne waay bu boobaa daal sa waay waa ji day lekk même bu dee ne waxtu yi ndax xolam xelam xolam xelam lépp mu ngi ci lekk gi waaye na lekk même bu dee waxtu wi daal di génn wa huwa qawlu ahli zahir mu ne loolu mooy waxu waa zahir yeey waaw mais loolu àndul ak ñoom seen mazhab li ñu wax ak Shafi'i ak Maliki yi comme lim la wax mu ne waqat waaye yufarriqu baynal baabayni mu ne waaye mën nañoo tàqali diggante ñaari buntu yi ki gëmmeentu waxtu wi xat ak ci nga xam ne lekk gi lañ teg nga xam ne lu ñu julli lu ñu lu ñu julli kese moo fi xasan mu ne ñaari buntu yooyu mën nañ leen a tàqali bi xad loolu këne li nga xamante ne la julli fekk ñam gee ngi teew loolu du yóbbu waa ji ci xaalu naais quoi ci ku kuy dajjantu ànduñu alladi ki moom ko xaalam ak ki nga xamante ne quand même la gëmmentu amu ci benn choix bon nga ne ma bien yow yow waaye am naa boo dégloo di nga ne waay yow <laughs> ah jeet danga wal nga waxal ma laa wax <laughs> ah déet man itam ngaa boog ne buñ taajee bala zaaxel <laughs> bi yëpp daal di ñuy nekk ak zaaxol bi loolu man maa ko maîtriser loolu duma ji man <laughs> waaw loolu ah déet sore wu ñoo ba ji nelaw ji de <laughs> ñu ne la mais am na différence waaye waa ji nga xam ne dafa gëmmentu kooku xamul sax li muy wax laa yadri maa yaqul xamul sax li muy wax waaw waaw te kooku képp koo xamante ne nii hmm? loolu mooy xaalam xamatul lu muy wax ak lu muy def kooku sawaay duñ ne ko continuer ci jullit farata mais xanaa li imaam al wax sànq ne waaw dañ naan la continuer mastatanta mais nag boo paree xamoo liñ ci def dara boobu dañ naan la après nga reprendre ko waaw <laughs> waaw waaw te du gaaw di dem ci julli lu dul mu nekk xaal boo xam ne yadri annahu ata bi waajibaati salaat minimum moo xam ne indi na bokk ah, yi war ci julli waaw moo tax al imaam euh, daal di wax lool wallahu taala alam hmm? loolu lu ama am solo la kon lii kon gis nga kon tontu nañ sab kii bu dee yi nga xam ne daa xat mooy dañ naan la ah fexeel xeex ak sa ngëmmentu loo man nga fexe julli bu dee ne xalaat fàttaleku nga li nga ci def ak waajibaat yeeg yooyu doy na la bu dee nag du tout moom loolu dañ naan la nga reprendre ko wallahu taala alam voilà waaw <laughs> kon ah, loolu am am solo la quoi ah léegi nag est ce que nelaw day toj njàpp wala déet loolu gisoon nañ ko ci hadith sayyidatu a bi fañ ko gisoon moo tax loolu moom côté boobu buñ ci taxawaat parce que gisoon nañ ko bañ koy gis ci hadith cent quarante sept delluwaatal foofu diñ fa gis euh, raji'u tastafid insha allahu taala waaw <laughs> ah. loolu tamit dañ ci xam ne lépp loo xam ne daal lu baax même boo ci nekkee boo dematee ba àndatoo sa sago yëgatoo lu xew kooku kenn du ko jàppe loolu dañ naan ko demal li gën nga def li nga xam ne mooy demal ba loolu deñ waaw lépp lu dindi li nga xam ne day tax sam xel ñëwaat nga def ko ak sa yëg waaye bu dee da ngay def jaamu yàlla goo xam ne amoo ci yëg ak loolu problème day am waaw loolu problème dëgg lay am waaw kon loolu lépp daa nekk loo xam ne lu ama am solo la ci lañu jeexale suñu bunt bu barkeel bii di wax ci qiyaamul layli eh, ci bunt bii di ñëw nag insha allahu taala muy wax ba léegi lu takkaloog moom hmm? eh, insha allahu taala eh, ñu ngi xool est-ce que buntu boobu yi wala nañ ko ci boole ci ci tom mais li ci teguwaat muy taraawix yi c'est vrai fii la àndaloon ko quoi moo ci tegu nii euh, mais waaw nañ ko ci boole ndax am na mais beneen bunt bi ci tegu di wax ci fadlu qiyaami laylatil qadri waaw loolu xam naa dañ koy ber moom parce que ci tome beneen bi parce que sinon affaire yi tome bi day gën a tee gudd kon bii di ñëw ñu gis chapitre deux cent treize di wax ba léegi ci wàllu qiyaamul layli mais nag istihbaabu qiyaami ramadan waaw moom dañuy gis insha allah ñaari xadiis kese la ci indi dañu juumoon bañ ko doon njëkk buntu bee jàpp ne bii moo gënoon a gudd dañu juumoon contraire lañ bëggoon a wax mooy bii moo gën a gudd fadlu qiyaamil layli ko di ci tegu ñu ne woon di ci tegu moo gën gudd non boobu deux hadith kese la ci indi xam naa loolu la ñuy gis bu ko defee ñu daal di tëj buntu boobu ubbiwaat beneen chapitre boo xam ne nag day wax ci euh, laylatul qadri insha allahu taala ndax boobu dafa gudd wax naa la masalaay laylatul qadri kañ la comme ça biñ doon wax keroog la ci saatul jumaa ay quarantaine de wax ñoo ci am